خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الطائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم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 ba gisoon nañ ci yàgg boobu maanaam li moom moo aju woon ci wàllu mbëstal gi ak borom bi subhaanahu wa taala wax bi xam ne moom la wax ne wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan lak ci riwaayat Abu Dharr al-Harawi rahimahullahu taala maanaam yokk na ci ishar bihi maanaam nga maanaam nga yeewu ci am ngir jaamu ci borom bi subhaanahu wa taala loolu moom mooy waxu mooy at-tahajjud comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisoon ak teqantali ci aju woon ci wàllu ak ci wàllu istilaax boroom xam-xam yi rahimahumullah naka noonu tamit gisoon nañ ci li nga xam ne moom moo aju woon ci àtte yi nga xam ne moom la amate moom mooy sunna la donte du maanaam li nga xamante ne lu ñu sopp la loo xamante ne lu lu ñu yoonal la yenente bi sallallahu alayhi wa saxoo ko te mu nekk loo xam ne lu wat <coughs> lu war la ci moom sallallahu alayhi wa sallam ci waxu lu bari ci borom xam-xam yi rahimahumullahu taala beneen mbir bi nga xamante ne tamit maanaam bokk na tamit ba tey ci <coughs> yi nga xamante ne gisoon nañ ko suñu jotaay bi weesu moom mooy uh, waxtu yi nga xamante ne ci lañ koy waa ci lañ koy def ak yan waxtu ñoom ñooy yi nga xamante ne ñoom ñoo gën te it que ne julli maanaam mboolem guddi gi bokkul ci li nga xamante ne lu ñu yoonal la maanaam nekkul loo xamante ne lu gën la <coughs> gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne daf doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su daan dugg guddi gi ngir jaamu yàlla kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam iza qaama min al-layli yatahajjad maanaam bu daan dugg guddi gi ngir jaamu yàlla maanaam nekk koo xam dem ginnaaw ay nelaw lay jaamu lay jóg maanaam qaala def daan wax mu daal di wax ñaan bi nga xamante ne moom la daan wax ñaan googu leeral nañ ko ci suñu jotaay bi weesu maanaam tuddoon nañ ko jàngoon nañ ko te leeral nañ ko ak riwaay yi nga xamante ne moom la ko indi moom imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari léegi mu daal di wax ne baabu fadli qiyaamil layli baabu bunte nii buy wax ci fadli ngëneelu qiyaamil layli taxawal guddig maanaam gi nga xamante ne moom mooy guddig maanaam euh, euh, euh, maanaam taxawee guddi gisoon nañ ne qiyaamul layli moom mooy li nga xamante ne moom mooy eh, taxawal guddi gi ngir jaamu yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala te gis nañ ne loolu borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko digal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko qumil layla illaa qalila maanaam na nga jóg guddi gi jaamu yàlla guddi gi ba mu des lu néew mu nekk yoon maanaam comme ni nga ko gisee woon ci xadis bi ñu weesoon ne da'bu saalihiina min qablikum maanaam ne yoonu nitu yàlla yu baax yu sell yi leen jiitu woon la. ci xadis bi nga xamante ne euh, bu al uma abi umamat al bahili la radiyallahu anhu bu nekk ci mustadrak bu imam al hakim rahimahullahu taala imam az-zahabi daal di koy wéral naka noonu comme mu nekk tamit ne euh, képp koo xamante ne maam dafay jaamu yàlla maam guddi gi dinaa fi la guddi borom bi subhaanahu wa taala daf koy defaral leer ci xolam comme li nga xamante ne noonu la imam al hasan al basri doon wax rahimahullahu taala ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi e, yàlla xañ maanaam jaamu yàlla guddi gi maanaam moom mooy doy na ci yàlla mbugal nit moom mooy mu xañ ko muy wéet ak moom ci guddi gi di ko jaamu maanaam loolu doy na ci yàlla bu ko bu ko xañee nit rek maanaam bànneex bi nekk ci loolu moom mooy xaj mooy mooy doy na ci mbugal maanaam ci mbugal ko maanaam loolu tamit day wane ne comme li nga xamante ne noonu la nekkee jaamu maanaam noonu la nekkee lu màgg bokk na tamit ci leneen li nga xamante ne moom lay waral maanaam day wane ni yow yëgadi woo te jamono ji nga xamante ne ci la ñëpp wéet maanaam ñëpp tëddee di nelaw maanaam nga yeewu yow comme niñ ko gise woon at'imu ta'ama ma afshu salama wa ta'ama wa qumu bil layli wan nasu niyam udkhulu eh, tadkhulu jannata rabbikum bi salaam mooy hadith sayyidina Salman bi radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu maanaam ne na di leele ñam maanaam maam na ngeen di tasaare jàmm na ngeen di leele ñam na <coughs> eh, julli guddi te fekk nit ñi maanaam nelaw maanaam te loolu moom mooy liy wane ne maanaam jamono la joo xamante ne yow da ngaa bàyyi nelaw yi bàyyi bànneex yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk comme ni borom bi subhaanahu wa taala wax ni tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaa wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun mu daal di ciy teg ne falaa ta'lamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bimaa kaanuu ya'maluun maanaam mu daal wax kon li nga xamante ne loolu la ñuy yëkkati seen wet gi ci lal yi maanaam ñoo maanaam donte li nga xamante ne moom ci aaya boobu ci julli gi mu doon wàcc mooy julli géegi waaye day daal di làmbaale li nga xamante ne moom mooy julli guddi yi maanaam nga xamante ne dañuy yëkkati seen seen wet yi seen wàll yi maanaam ci lal yi ngir ne boo xësee ba tàmbalee nelaw ci guddi gi maanaam jëm suba gi day daal di nekk li nga xamante ne mooy gën a bànneexu maanaam loolu moom moo tax maanaam mu am gëneel goo xamante ne moom moo ci ne borom bi subhaanahu wa taala ne ñooñu de ay jaam lañ ñu ngi ñaan bi jaamu seen borom subhaanahu wa taala ngir ragal bi nga xamante ne moom lañ ko ragal waaye tak xemmem bi nga xamante ne tamit moom lañ ko xemmem maanaam boole ñaar yooyu te it ci liñ leen yàlla wërsëgal maanaam lépp ñun yàlla liñ leen wërsëgal ñoom dañ ciy dépenser mu daal de ñooñu de moo tax ku mel noonu mu ne nit mënta imaginer ana lan mënta xam li nga xamante ne moom la ko yàlla dencal ci loo xamante ne dana seral bëtam maanaam te loolu day tegtale ngëneel gu mag bi nga xamante ne moom la ci teg moom moo ci nekk bokk na ci ngëneel yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk tamit ci xiyaamul layl mooy naafila guddi mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ko tagg ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaamam yu baax yi mu ne wa ibadur rahmaani alladhina yamshuuna ala al-ardi hawna wa idha xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama lim ci teg mooy walladhina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama maanaam mooy jaamu yàlla yooyu nga xamante ne mooy jaamu yàlla yi nga xamante ne ñoom ñooy jaamu borom bi subhaanahu wa taala yi nga xamante ne ci xadaratul rahman lañ ne mu ne ñooñu day ñooy ñi nga xamante ne euh, iza xaatabu <coughs> bataxma alladina yamsuuna ala al ardi hawna mooy ñi nga xamante ne dañuy dox ci kaw suuf si waaye nag ànd ak woyof ñi nga xamante ne maanaam nekk koo xamante ne dafay woyof maanaam nekk koo xamante ne du rëy rëylu waaye wa iza xaatabahumul jaahiluuna ne ñi nga xamante ne way tooñkat yi lañ maanaam ñuy wéeree ñaar <coughs> ndax baatu jaahil foofu la muy tekki moom mooy donte dina tekki ki xamul waaye day tekki tamit ki nga xamante ne mooy tooñkat comme li a ah, waykat ba waxoon alaa laa yajhalanna ahadun na fa inna najhalu fawqa jahlal jaahiliina maanaam ñun day bu kenn tooñ bu bu kenn tooñ ndax ñun képp ku ñu tooñ daañ la tooñ dañ fayu ba tooñar bi la maanaam te loolu noonu moom mooy li nga xamante ne loolu waaye loolu julit du ko wax maanaam jullit du waxee noonu maanaam moom li muy def mooy comme nii wa idha xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama su fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen réere wala xamuñu ñëw di wax ak ñoom maanaam ngir ne tooñ dëgg dëgg ki koy def mooy ki xamut moo tax mu jugee ñu bokk baat bi ñu bi leen di firi mu ne ñooñu nag ñoom bu ñu ñëwee di wax ak ñoom ñoom baatu jàmm rek la di wax maanaam ngir maanaam bàyyi leen comme ni nga xamante ne euh, laa nabtaxil salaamun aleykum laa nabtaxil jaahiliina maanaam da baax na jàmm ñun jàmm la ñuy wax maanaam ñun bëggunu amuñu benn lu ñuy sàkku ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy tooñkat yi wala boog ñi nga xamante ne way réer lañ maanaam kon loolu ñoom loolu mooy seen doxalin waaye mu daal ci teg jikko boo xamante ne bu ràññeeku la ci ñoom mooy dañuy nekk jikko yi dañuy nekk ñoo xamante ne guddi gi dañ koy fanaane walladiina rab bi rabbihim sujjadan wa qiyaama maanaam dañuy <coughs> fanaane ci guddi gi di sujjoot ak di taxaw maanaam kon mu nekk loo xamante ne ay jikko la yoo xamante ne moom mooy kon yoonu nit ñu baax ñu njëkk yooyu yëpp nag boo ko xoolee dañuy daal di gis ne kon maanaam ba pare loolu yëpp dañ ciy xamee ne maanaam xiyaamul lay dafa am ngëneel gu mag a mag goo xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala def maanaam eh, def ci moom tiit bokk na ci li nga xamante ne maanaam nit koo xamante ne dafa am yenn mag maanaam yenn cër yi ci borom bi subhaanahu wa taala woon na mu nekk koo xamante ne du jamais maanaam du du naafi guddi loolu dafa néew mu nekk nit ku noonu beneen bi ci tamit moom mooy ne <coughs> yi nga xamante ne moom mooy ñëw ci xadiis yi nga xamante ne wala xadiis bi nga xamante ne mooy xadiis sayyidina Abdullah ibnu Umar bi radiyallahu taala anhuma bi nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala war a indi fii di leeral ngëneel bi nga xamante ne moom moo ci nekk mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab la haddathana Abdullah ibn Muhammad te moom mooy al imaam Abu Ja'far al musnidi al Bukhari rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Hisham te moom mooy ibn Yusuf as-San'ani Abu Abdurrahman al-Abnawi muy qaadi boobu Euh, nga xam ne waaye yaman la rahimahullahu ngi génn àdduna cent vingt-quatrième année génn àdduna cent quatre-vingt-dix-septième année gën Sanaa ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala akhbarana Ma'mar moom mooy ibnu Rashid al-Yamani rahimahullah maam ci la ñu waa Yaman la maam ci la ñuy xamee ne Hisham bi maam ibnu Yusuf al-Abnawi nga xam ne qaadi waa Yaman la ngir Ma'mar bii nga xamante ne moom moo fi nekk muy al mooy euh, Abu Urwa Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Hadani muy imaamu waa Yaman rahimahullahu ta'ala mu ne wa haddathani mu daal di jëlaat maanaam beneen mu ne wa haddathani Mahmud maanaam foofu yelloon na maanaam ñu def fa xaar waaye waaw bi nga xam ne moom la ci def tamit day teg ci leneen maanaam beneen càllale la goo xamante ne bu bees la mu ne mu ne haddathana Mahmud te moom mooy ibnu Ghaylan al-Adawi <coughs> di Abu <coughs> Abu Ahmad al-Baghdadi rahimahullahu taala gin mu ne qaala haddathana Abdurrazzaq te moom mooy imaamu waa Yaman as-San'aani rahimahullahu taala muy <coughs> Abu Bakr mu ne qaala akhbarana Ma'mar mooy ibnu Rashid moom lañ gis ni an az-Zuhri muy imaam waa Madina di waa di imaam waa adduna sax muy imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr al-Madani an Salim mooy ibnu ibnu Umar ibn ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab wa Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakantam nekk Abu Umar wala Abu Ubaydullah wala Abu Abdullah di waa Madinatu Munawwara bokk ci fuqaha sab'a yi ci benn waxtu yi kan mooy juróom-ñaareel ci fuqaha sab'a yi rahimahullahu taala wa rahimahullahu al-jami' an abi mu jële ko ci baayam mooy Seydina Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mu ne kaana nekkoon na ar-rajulu benn waaye fii xayaati nabi ci dund ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam iza ra'a su fekkente ne gis na ru'yan ak gis qassaha ru'ya ak gis ak gént maanaam bu fekkente ne dafa gis ci maam du ci gént dara qassaha daf ko daan nettali ala rasulillahi ci ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne gént dafa am kon ay maanaa yoo xamante ne moo ci làqu mu am kon ci adduna boo xamante ne ay misaal la luy borom bi subhaanahu wa taala di la jox ci gént su ko defee yow boo yewoo nga mën a xam ne borom bi subhaanahu wa taala am na bataaxal goo xam ne moom la la jox am na xabaar boo xamante ne moom la la jox moom moo tax mu daal di nekk benn ci ñeent fukki cër ak juróom benn ci nubuwa maanaam nga xam ne cëru nubuwa yi quarante six lañ benn ci quarante six yooyu nag moom mooy gént nit ku baax koo xamante ne dafa gént gént gu baax loolu ba tax mu am ab yeneen sax boo xamante ne dafa ràññeeku ci xam ni nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu gént ku mel mooy yent yàlla Yuusuf alayhi salaatu wassalaam nga xamante ne ci saar bi borom bi subhaanahu wa taala daf cee leeral façon gént yi maanaam li nga xamante ne yooyu ñoom ñooy façon gént yi am maanaam am na yi nga xamante ne <coughs> ni ko gisee noonu lay amee am gént yoo xamante ne na nga ko gisee dafa am ay symbole comme masalan fukki biddiw ak benn ak jant bi ak weer wi <coughs> ñu sujootul ko loolu mu am lu muy tekki mu am yi nga xamante ne moom mooy euh, gént yi nga xamante ne na ko génte noonu rek lay amee maanaam du amee neneen euh, ak mi nga xamante ne noonu la génte maanaam ak maanaam benn bu ci nekk mu am yoo xamante ne abraasu axlaam la maanaam maanaam ay gént yi nga xamante ne dafa ay way jaxasoo gént la rek maanaam loolu moom maanaam du loo xamante ne lu ñuy compter la mu yooyu yëpp nag <coughs> ci yent yàlla Yuusuf alayhi salaam ci saar maanaam saar bi ba ba ba mu jeex da nga ci gis ay xeeti gént yoo xam ne yu yoo xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala mi ko ci leeral mu am tamit yeneen mbir yoo xamante ne maanaam dañuy gis ne comme ku mel ne yent yàlla euh, yent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wassalaam bi di rendi doomam mu daal di xam ne kon lii la war a def maanaam ni lii day am maanaam kon lool tamit ba nga xamante ne moom la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe fa naaday naahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya maanaam inna kazaalika najzil muhsinin maanaam ne kon yow Seydina Ibrahima alayhi salaam lii maanaam gént gi nga def maanaam dëggal nga ko maanaam dëggal nga li nga xamante ne bi nga demee ba appliquer ko def ko rendi sa doom maanaam borom subhaanahu wa taala moom moo remplacer xale bi def ko maanaam moo ko remplacer xarma waaye su dutoon loolu maanaam moom li mu doon def muy yéene bi def na ko te yéene bi bu nit ki amee yéene ba pare jóg di ko def ba pare exécuter ko su matul it borom bi subhaanahu wa taala moom matal na ko maanaam def na la nga xamante ne mooy la ko waroon day am yoolu ka jëf-jëf-jëf maanaam loolu tamit niki noonu bu dee mbugal bu ñuy teg la itam day am maanaam dumay ka def jëf-jëf comme ki nga xamante ne masalan dafa jugoon dem pour sàcc ji maanaam dem ba ca fa ñuy sàccee ba jël ñu jàpp ko xam ne ah saa rek nag fi mu toll mujjoo dem ak mbir mi waaye nag yow yaa sàcc maanaam li ñu naan la la la la main dans le maanaam kooku tamit def na ko teg daal yi nga xam ne moom la ñuy teg ki nga xamante ne moom moo dem sàcc ba yóbbu ba raw maanaam naka noonu tamit ki nga xamante ne euh, kon mu am ay gént daal ala kulli xaalis mooy ne gént yi dafa am ay xeet te loolu. Euh, kon mu am solo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci bopp da daan firi gént yi nga xamante ne saa yu daan xëy ci suba yi maanaam lu ci ëpp daf daan buñ jullee ba pare dafay laaj kan moo gént ñu nettali ko ko bu ko defee moom mu daan koy firi naka noonu ñi daan am ay gént tamit yu ñu am ñoom dañ ko daan laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu di leen koy firil mu am loo xamante ne léeg-léeg maanaam comme message la léeg-léeg da di jariñ ci seen wàllu yàlla léeg mu nekk loo xamante ne mooy dafa am ay jumtuwaay yu ñu war a jël ci seen wàllu àdduna loolu yëpp kon gént mu nekk loo xamante ne dëgg la nga xamante ne tamit moom la maanaam monde bi nga xam ne foofu lay feeñee moom la ñu tuddee alamul messal maanaam nga xamante ne àdduna la boo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala dafa am ay symbole yoo xamante ne <coughs> day am lu muy firi suñu àdduna bi yooyu ci la nit ki di gisee gént yenn yi beneen bi ci def tamit moom mooy ne euh, su fekkente ne ñoom dañoo euh, li muy tekki tamit moom mooy ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy firi gént waaye nag du ñëpp ñoo ko maanaam du ñëpp ñoo mën firi gént loolu tamit bokk na ci jafe-jafe bi nga xamante ne moom moo ci am waaye euh, yenent bi moom sallallahu alayhi wa moom mooy imaamu siddiquuna yi maanaam moom moo tax moom mën naa firi gént sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax ñu daat ko koy nettale fanam fata man naytu nee na man ma daa di amoon yéene an ara ci may gis ru'ya ak gént fa aqas a aqas saha bu ko defee ma daat koy nettale ala rasulillahi si ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit bokk na ci liñ ciy xamee moom mooy ne nit ki am yéene boo xamante ne bu rafet la ngir mën a xam moom ci boppam lan la maanaam lan moo aju ci ay mbiram maanaam rawatina digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala ba tax muy bëgg di gént loo xamante ne bu ko nettalee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko xamal moom fan la toll ci mbir yi maanaam ak fan la évolution am toll maanaam te loolu maanaam nit ki ñaare ay géntam léeg-léeg du tout le temps mais léeg-léeg day déterminer maanaam ban fan la toll ci yoonu yàllaam maanaam loolu daf koy déterminer euh, léeg-léeg doonte nag maanaam ba nga jàppee gént mu nekk obsession bu nit ki di am maanaam nga xamante ne daa iman bay bëgg di gént daala ba pare di ci sukkandikoo ngir ne xattaa caaxaankat yu mag yi ñi nga xamante ne ñoom ay wéyu yu mag lan ñooñu sax seen bu ñu amee taalibe seen taalibe yi dinañ leen di gént dinañ gént ci ñoom ay mbir yu wane ne ay mag ñu màgg lan loolu moom moo tax mu jar def attention tamit ci buntu boobu noonu ngir ne gént yi maanaam tegtalewul dëgg-dëgg xaqiqatan li ngay yaakaar daa iman léeg-léeg gént gi mu jóge ci seytaane léeg-léeg gént gi mu jóge ci yàlla loolu nag la tax nga koy mën a xàmmee loolu beneen mbir la boo xam ne moo gën a garaw encore ngir ne nit ki jaa fa mu toll selon niveau spirituel am maanaam fan la toll ci lay géntee loo xamante ne maanaam ci wàllu àdduna bi la yam moo tax ñaare ngay gis ñenn ñoo xamante ne ñu baree bare dañuy gént maanaam lu nar a xew fii suba lu nar a xew fële maanaam gannaaw ëllëg li nga xamante ne moom lañ leen di waajalal fii mooy am benn waaye bu leen di tëralal taxe ñu gént ko ak yu mel noonu yooyu ñuy gis ne dëgg la ñoom ñu foog ne màgg leen fekk déedéet lool li muy tegtale mooy ñoom fii lañ ne ba tey ci baa ci fii baa niveau bi lañ toll bu ñu demee ba nekk ci alamul malakut ci beneen bi yii aju ci adduna boobu la ñuy faral di gént buñ demee ba jabarut ci seen niveau maanaam ñuy gént yi aju ci foofu maanaam jëm kaw maanaam kon seen gént yi tamit dafay évoluer selon ñoom itam ban niveau lañ tollu maanaam lool tamit beneen mbir la <coughs> beneen mbir la mu def nag beneen mbir moom mooy ndax li nga gént réellement noonu la deme maanaam mooy lan mooy ndax yow sa bakkan ni mu toll est-ce amul maanaam yàqul li nga xamante ne moom mooy li nga gént réellement loolu moom mooy par exemple Euh, nit ki tey bu ñu toogoon fii ci benn miir nii maanaam comme fii ci saal bii ñu ne fi mu toll bu jant bi doon tàng gën jaay tàng sax ñun fii bu ñu fayee lampe yëpp tëj fii maanaam lëndëm la ñuy gis kon du gis dara léegi nag bu fekkente ne verre la fii yëpp verre la maanaam ba pare mais verre yëpp dañ koo takkal tilimal ko wala ñu di peinture ko bu jant bi dee dugg maanaam couleur bi muy indi maanaam du nekk réalité wu li nga xam ne moom la leer jant bi feeñal fii lu tax. parce que le fait que mu tàppee ci miir yi nga xam ne wala boog ci verre bi nga xamante ne dañ koo couleur par exemple peinture ko mu jaune wala ñu peinture ko mu rouge wala yu mel noonu moo tax ceeññeer yi fi yi balle maanaam couleur boobu lay am maanaam kon affaire bi faussé na déjà réalité bi léegi mu des nag tey bu weexee tàll maanaam loolu moom moo tax aussi kenn ku ci nekk selon ni nga mel say gént noonu lay dëggoo te noonu lay wére moo tax koo mu naan saa yu ma dara rek contraire bi laay gis loolu li muy tegte la mooy war na xool boppam ndax nit ku dëggu la wala parce que loolu mooy tegte la ne moom dëggoom def na lu baree bari te li muy tegte la tamit moom mooy mbir mi lay altéré wu maanaam euh, mooy li muy gis ak lii réalité mbir mi du benn ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay paramètres la yoo xamante ne kii di gént ak ki ñu koy nettali daf ko war a surtout ki ñu koy nettali da kaa war a maîtriser su ko maîtriser wul moom li muy wax yépp ay fuu yal nañ yàlla sàmm mu ne wa te ma nekkoon tamit xulaaman gore góor xale lu góor boo xam ne shaban maanaam ak ndaw laa maanaam moom mooy maanaam célibataire la woon wa te ma nekkoon anaamu may nelaw fil masjidi ci jàkka ji ala ahdi rasulillahi ci jamono ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu tamit day tegtale ne nelaw ci jàkka nekkul loo xamante ne lu bon la waaye nag li nga xamante ne moom mooy li bon comme ni ko fuqaha maliki ci alayhim di ba di waxe ak yeneen fuqaha sax rahmatullah alayhim moom mooy mu def ko kër dëkkuwaay maanaam te fekk amul amul feneen fu mu am na feneen fu mu dëkk mais am na feneen fu mu mën a nelawe mais mu nekk jàkk di nekk daanaka dëkkuwaayam mu fay tëdd di yeewu ak yu mel noonu waaye nag ku feebar par exemple mënut na ko ko faa sampal imaam bi mën na koo sampal bërëb mu daal di fay dëkk maanaam mu nekk fa ñu di ko fa euh, toppatoo bu dee amul kenn ku ko toppatoo fu mu dëkk wala boog gan goo xamante ne dafa jóge feneen ñëw ci dëkk bi mën nañ dëkk ci jàkka ji ak yu mel noonu waaye am na nga xamante ne <coughs> mooy de manière nii rek nit ñi war a dëkk ci jàkka ji noonu di fa nelaw di fa fanaan ak di tëdd di nelaw noonu heure bu ko neexee rek mu ñëw doxantu ba heure bu ko neexee rek mu daal di ñëw ci biir jàkka ji tëdd nelaw loolu moom bokkul ci li nga xamante ne moom mooy euh, lii li ñu yoonal wala maam lu ñu sibla xattaa yëggul ci xaram mais nag lu ñu sibla mu ne wa kuntu mu ne a mun mu loolu ba mu amee mu ne fara aytu ma daal di gént nag léegi nag ma daal di gis nag fi naw mi ci nelaw ka an na mu mel ne que malaka yi ne ñaari malaka axasaan yi ñoom ñoo ma jàpp maanaam kon ñu gis ne kon malaka yi def na leen gis ci gént maanaam ñu def fa zahaba ñu daal di yóbbu bii ci ma maanaam ñu yóbbu ma ilan naari jëme ma sawara maanaam loolu nga xamante ne moom la ñu def ngir ne safara gi eh, dañ ñëw fa isa fekk nag ci moom mat wiyatun ñu daal di koy wërale maanaam mooy mat wiyat maanaam dañ koo wërale peggal maanaam teg ci katayil bi ir kem pegg yi eh, teene <coughs> wa <coughs> mu ne rek fekk nag laxaa ñeel na ko eh, xar naa ne maanaam ñaari bant maanaam ñaari wàll yoo xamante ne dañoo yëkkatiku fa wa isa te fekk nag fiiha nekk na ci ñoom ñaar unaasun ay maam fiiha ci nekk na ci biir safara gi unaasun ay nit ñoo xam ne xat dëgg-dëgg araftahum araftahum xam naa leen maanaam euh, xam na leen mais tuddul seen tur <coughs> loolu tamit day wane li nga xamante ne maanaam moom la noonu la bañu maanaam noonu la suturaale tamit ay nit ne tuddul tur ñi nga xam ne xam na leen pourtant ñu nekk maanaam ñu nekk ci biir safara gi nee na fa jaaltu ma daal di nekk aqulu di wax naan a'udhu billahi minan naar a'udhu maa ngi sàkk ko musu billahi ci buur yàlla minan naar ci sawara qaala nee na fa laqi naa ñu daal di dajeeg nag maanaam booba ñaari malaaka yi jëlee di ma yóbbu biir sawar si nee na man ñu daal di dajeeg nag malakun ab malaaka aaxar beneen fa qaala lii mu ne ma lam tura bul tiit maanaam yow doo tiit mukk bàyyil bul tiit ti mukk mu ne fa qasastuha ma daal di koy nettali ala Hafsata ci sayyidatuna Hafsa radiyallahu ta'ala anha nga xamante ne ma maanaam la moom magam bu jigéen la nekk soxna yenente bi sallallahu alayhi wa mu daal di koy nettali moom Hafsatu sayyidat Hafsa radiyallahu anha ala rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa fa qaala mu daal di wax ne maanaam ne ma rajul eskay boobu waay maanaam ku baax la Abdullahi moom Eh, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma law kaana ay bu doon ne moom nekk na koo xam ne yu fal li day julli min al-layl ci guddi maanaam mooy baax na jëpp baax lenn rek ko manqué mooy du naafila guddi maanaam te loolu day wane ne kon naafila guddi loolu tax imaam al-Bukhari indi ko maanaam mooy di la guddi dafa bokk ci melo yi mbaax maanaam nit ki baax dafa bokk ci ay melo moom mooy mu am benn partie ci guddi gi boo xam te ne daf koy taxaw di ko naafila te eh, moo tax mu ne maanaam lii nag bu ñu xoolee gént gi euh, day wane ne maanaam tax safara luy raglu la loo xamante ne day wane ne waaye tegtalewul ne moom ku bon la waaye li muy tegtale xaqiqatan mooy ne safara gañ koy yóbbu maanaam euh, euh, lu koy lu yokk ngëmam la ngir ne safara comme que day ragalloo nit day tiital nit maanaam boo ko géntee moo tax nit ki gént par exemple ñu dugal ko safara li muy tekk mooy ngëmam day yokk maanaam ñu bëri dañoo foog ne buñ géntee dugg safara yàqu nan fekk bu géntee nekk dugg biir safara li mu tekk mooy sa ngëm day yokk ndax safara da lay tiital maam dalay yokk ngëm yàlla maam da lay yokk tiitaange ci borom bi subhaanahu wa taala ci loo xamante ne amatul leneen loo xam ndax safara ki ci ne du yëgati leneen loo xamante ne lu wuuteeg safara gi la ku dugg biir safara mitit gi maanaam tàkk-tàkk daal maanaam du yëgati beneen bànneex bu génn loolu maanaam loolu moom mooy ne kon day lakk bànneexu bakkanam yi te bu boobaa loolu lay tekki maanaam mooy ngëmum day yokku maanaam lu koy ragalloo yàlla tamit day daal di yokku dégg nga maanaam gis gi mu gis nag ne maanaam malaaka yooyu nee nañ ko malaaka bi nee na ko lam toraa yow bu ragal li muy tekki moom mooy beneen malaaka bi da koo xamal ne ko li gis bokkut ak li nga yaakaar dégg nga <coughs> bi ne ko nag euh, mu ne sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne ko moom rajulun salih maam ci beneen riwaaya daf ne rajulun salih ku baax la te saalih nit ku baax googu mooy maam mooy li gën a jafe jafe jafe jafe ci lu jafe ndax nit ku baax dul yomb maanaam bokk ci saalihoona yi mais vraiment lu lu màgg màgg la moo tax yeneen yu bëri alayhi salaam naan euh, euh, euh, comme gën nga yent yàlla Yuusuf alayhi salaam ca jeexital nga sax na tawaffanii musliman wa alhiqnii bis saalihiin ak yent yàlla Ibrahima tamit alayhi salaatu salaam loolu tamit ñaan na ko wa alhaqni bis saalihiin mooy boole ma yóbbu ma ba boole ma ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy saalixuuna muy nit ñu sell ñu baax ñi. te loolu tamit day tegtale maanaam màggaayu sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma dëgg la kay moom saalih la ba tax ñuy wax ne asari la maanaam koo xamante ne tànk yenente bi sallallahu alayhi wasallam la toppoon ba fu mu doon dëgg tànkam foofu la koy dëgg radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa kaana kon nekkoon na moom baax mu ginnaaw loolu laa yanaamu doon nelaw minal layli ci guddi gi illaa qalilan lu dul lu néew comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe illaa qalila maanaam lii tamit dañ ciy daal di xamee ne nelaw guddi nelaw maanaam jaamu yàlla guddi gi yëpp nekkul loo xamante ne lu baax la maanaam nekkul loo xamante ne lu ñu digle la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàppuñu ci moom ne mës na toog guddi lëmm julli ko di ko jaamu yàlla maanaam daa man day nelaw maanaam dana nelaw comme ni nga xamante ne noonu la xe aqumu wa anaamu damay nelaw te damay yeew damay damay damay taxaw gaa di julli waaye nelaw itam léegi nag euh, mu des ne comme masalan sib gi ñu sib nit ki di julli guddi gi yëpp bañ a nelaw dara dara dara loolu wuute gi mu wuute ak maanaam masalan bu dee julli bu dee koor ñu ñàkk sib li nga xamante ne moom mooy euh, ngir ne comme euh, lu dul lenn ci Shafi'i rahmatullah dëgg la ñu masalan tey ko at bi yëpp nga woor ko ba mu des ñaari fan yi nga xamante ne kenn waru ko woor muy ju Tabaski Korité lan moo tax bu dee ñu sib ko ci maanaam ci julli gi waaye kenn sibu ko ci koor gi li tax moom mooy ne koor nit ki dina am guddi gi pour mën a lekk alors que bu dee guddi gi nit ki dafa da fanaanee julli maanaam bu xëyee suba gi il faut que mu mu doxi ji ay soxlaam am yenn mbir yoo xamante ne pour pour bëccëg gi la te loolu boobaa day daal di lor jëmmum yaram bi lay lool ah loolu moom mooy tekkantal nga xamante ne moom moo ci nekkoon xadis euh, bi euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala na ko indiwaat xadis numéro mille cent cinquante six ak trois mille sept cent trente huit ak <coughs> sept mille trente imam Muslim indi na ko xadis numéro deux mille quatre cent soixante-dix-neuf imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille neuf cent dix-neuf imam Ahmad indi na ko xadis numéro six mille trois cent trente kon dina gis ne imam al-Bukhari imam Muslim solo nañ ko waa ci waa ashaabu sunan imam Ibn Maaja rek moom moo ko solo amma imam Abu Dawud imam an-Nasa'i ak imam at-Tirmidhi ñoom ñëpp solo wuñ ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu tuuli sujuudi fii qiyaamil layli baabu bunte ngi nii boo xamante ne dafay wax ci tuuli sujuudi gudd gi nga xamante ne moom la sujuud gi euh, di gudd fii qiyaamil layli ci euh, naafila gi nga xam ne moom mooy naafila guddi gi maanaam lii dafay dëgëral maanaam ne tamit euh, ne euh, sujjóot bu tuuti maanaam bu bu ak taxaw guddi gi euh, moom moom moo gën a moo gën a nekk loo xamante ne lu ñu soxla maanaam rakkaay yi bañ a bari waaye taxawaay bi yàgg rukkoo yàgg sujjóot yàgg loolu moom moo gën li nga xamante ne moom mooy taxawaay bu gàtt maanaam naka noonu maanaam waaye rakkaay yu bari te ngir lu tax ngir ne loolu moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam baaxoo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam donte wuute nañ ci ñaata fan dëgg maanaam ñaata rakka la daan julli ci comme hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha ak hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu muy fukk ak benn wala fukk ak euh, maanaam ñett ñan nan la ko ci daan defe waaye li nga xamante ne moom moom mooy li leer mooy ne dëppoo nañ ci lenn maanaam moom mooy ne daanul weesu lu tollu noonu te loolu da daan gudd comme ni nga xamante ne noonu lañ ko nettalee ñoom ñëpp radiyallahu anhum saxaaba yëpp radiyallahu anhum bu ñu nettalee ni julli yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ daan nettali guddaayam te loolu nag moom moo tax li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daal di gënale li nga xamante ne moom mooy maanaam euh, taxaw bu yàgg que sujjóot yu bari comme ni nga wax maanaam rakka yu bëri comme ni nga xamante ne euh, noon la nekkee mazhabu xanafiya yi ak mazhabu shafi'i rahmatullah alayhim ba pare nekk wax joo xamante ne ci fuqaha maliki la ba pare nekk wàll ci fuqaha ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaabila la rahmatullah alayhim maanaam ngir lu tax ngir dañoo jàpp ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la baaxoo comme ni nga xam ne noonu lañ ko la léegi beneen bi ci des nag moom mooy ne fuqaha u lenn ci fuqaha euh, euh, fuqaha u shafi'i rahmatullah alayhim Euh, euh, maanaam fuqaha ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam ku mel ne euh, moom Abu Yusuf al-Qadi Abu Yusuf rahimahullahu taala moom def cee yokk ne loolu dañuy xool su fekkente ne am na wër wird ci alquran bu muy def comme masalan jàng alquran boo xam ne danaan bis bu nekk dinaa ko def nangam te ci guddi gi laa ko fas yéenee def bu boobaa maanaam mu julli julli yu bëri jàng lu tuuti waaye su paree jàng alquran bu bëri loolu bu boobaa moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën. <coughs> Euh, Shafi'i tamit euh, rahmatullahi alayhim loolu ñoom tamit euh, li nga xamante ne moom lañu wax ci bunt boobu maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy taxaw naafila lu bari maanaam naafila gi maanaam taxawaay bu yàgg bi moom mooy li nga xamante ne moom moo gën que ñi nga xamante ne comme ñi nga xam ne noonu lañ ko gisee léegi ak Hanafi rahmatullahi alayhim Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki maanaam li gën a feeñ ci ñoom nag moom mooy ne sujjóot yu bari moo gën <coughs> ngir yerante bi sallallahu alayhi wa sallam li muy xiirtal ci kasratu sujjóot li ay yu xadiis yu bari di ñëw maanaam muy xiirtal nit ñi ci bari lu muy sujjóot waaye comme ñenn ci xanaa Hanaabila itam rahmatullahi alayhim am nañ beneen wax muy ñetteelu wax moom mooy lan mooy ne ñoom ñaar ñoo tolloo ngir ne xadiis yi wax li ak xadiis yi wax yi yépp dafa bëri waaye bu ñu seetloo li yenente bi sallallahu alayhi wasallam baaxoo moom mooy taxaw bu yàgg lool moom moo tax lool moom moo gën ak li mu naan tuulul qunut ak afdalus salaati tuulul qunut li nga xamante ne moom moo gën ci julli yi moom mooy taxaw bu yàgg dégg nga mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddasanaa Abul Yamaan te moom al imaam al Hakam ibn Naafi' al Bahraani rahimahullahu ta'aala qaala axbaranaa Shu'ayb te moom mooy Abu Bishr Shu'ayb ibn Diinaar al-Himsi rahimahullahu ta'aala an az-Zuhri mooy imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab Abu Bakr al-Madani az-Zuhri an Urwa mooy ibn Zubayr mu ne qaala axbaranii Urwa <coughs> mooy ibn Zubayr ibn al-Awwaam Uh, anna Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha akhbarathu moo ko xabaare anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi kaana nekkoon na yusalli daan julli ihda ashara raka maanaam fukki raka ak benn kaanat nee na loolu moo nekk tilka loolu nekkoon na tilka loolu salaatahu ak jullim yes maanaam te uh, lii tamit dafa am beneen mbir moom mooy ne ginnaaw bi ñu wuute nañ ci lan moo nekkoon julli yenente bi sallallahu alayhi wasallam borom xam-xam yi rahmatullahi nañ tamit lan moom mooy maanaam li wala lan mooy li gën a néew ci xiyaamul layli ak lan moom mooy li gën a bëri ci xiyaamul layli ak lan mooy li gën li gën a néew ci xiyaamul layli dëppoo nañ ci mooy ñaari rakka yu woyof comme ni ko Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu solowee waaye beneen bi nga xamante ne moom mooy li gën a sori ci xiyaamul layli mooy amul bëri waay amul yam amul yamamaay maa waaye nag léegi mu def lan fi ñu wuutee moom mooy lan moo gën ci qiyaamul layl maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñoom juróom-ñetti rakka lañ ko jàppe maanaam ni moom mooy li ñi nga xamante ne ñoom ñooy juróom-ñett mooy huit ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u euh, euh, maliki yi euh, rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne li mooy fukk fukk fukk ak benn maanaam wala fukk ak fukk ak ñaar maanaam fukk wala fukk maanaam ngir lan ngir hadith yi di ñëw ngir ne witar benn la daan def muy witar am amma te bu ñu xoolaatee dëgg-dëgg dañu gis ne ñoom ñëpp ñoo bokk la ñuy wax lu tax ndax xanafi yi dañuy wax ne juróom-ñett la waaye dañuy def ñoom safa ak wittar dañ koy ber maanaam mu di nekk kon fukk ak benn maanaam ñii ne fukk la wala fukk ak ñaar maanaam moom mooy fukk mooy dix parce que tout simplement après bu ñu safa wittar mu nekk treize ki ne euh, euh, euh, fukk ak ñaar la parce que dañ ne la boo paree ci fukk ak ñaari yi da ngay wittaree benn maanaam kon daanaka maanaam buñ ko xoolaatee dëgg-dëgg maanaam mbir mi day daal di wëlbatiku ci nekk benn amma ñi nga xamante ne ñoom xanaa Shafi'i Hanabila nag rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne maanaam amul lim boo xam xamante ne moom moo gën yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam lii la tànn waaye sikk nekkul ci ne li yenente bi tànn moom doon ko def saxoo ko sallallahu alayhi wa sallam moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën comme li nga xam ne noonu la ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha nettale nee na kaanat nekkoon na salaatuhu salaata tilka lool salaatuhu nekkoon jullem yasjudu danaan sujjóot as-sajdata sujjóot fi min zalika ci loola qadarama dayak loo xamante ne yaqra'u def na ci jàng ahadukum kenn ci yéen xamsiina aaya juróom fukki aaya qabla lu jiitu an yarfa mu yëkkati ra'sahu boppam cinquante aaya cinquante verset maanaam lu tolloog loolu la daan euh, sujjóot euh, maanaam laata muy yëkkati bopp bi te loolu noonu maanaam dañuy xool bu fekkente ne buñ diggu doomu rek dinañ gis ne euh, dina jël maanaam lu tolloog à peu près sept huit minutes maanaam nga gis ne daanaka sujjóotam kon da daan gudd loolu moom moo tax bi mu naan yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf daan julli mu ne kaana yu sall kaana yu salli arba'a rak'atin ba pare daan ne la tas'al an husnihinna wa tulihinna maanaam bul laaj maanaam mooy ak yéeme woon ni mu doon nekkee ni mu daan rafete rakka yooyu waaye ak ni mu daan gudde mu ne après mu ne summa salla arba'a rak'atin maanaam toog mu julliwaat yeneen ñeenti rakka ba pare daal di waxaat la même chose ba pare daal di waxaat nag ginnaaw ga nag après mu daal di julli ñaari rakka teg ci benn muy witar muy safa ak witar maanaam te loolu day dëgëral mazhab Hanafi yi rahmatullah alayhi ak yeneen maanaam ala kulli haal liñ ci jublu moom mooy ne. <coughs> rakkaa yi <coughs> danaan taxaw lu yàgg danaan rukkoo lu yàgg danaan sujjóot lu yàgg dégg nga mu ne <coughs> am na ki nga xamante ne tamit gis nga ni maam Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ cee yokk ne masalan ne ki nga xamante ne comme ñeneen ñi lañ wax maanaam ci ci ci taxawaay bu yàgg ak gudd bi maanaam comme Hanafi yi lañ wax ak comme mbooloo ci Maliki yi ak Hanabila rahmatullah alayhim sauf que ñoom dañ cee yokk benn mbir mooy dañ ne nit ki su fee su su dee masalan dafay toog maanaam dafa feebar wala mu am lu ko dal ba tax mu toog bu boobaa mu bëri lu muy rokkaa lu muy rokkoo moom moo gën maanaam mu bëri julli bi gën a bëri moom moo ndax taxawaay bi amatul bi moom moo taxoon te comme taxawaay bi moom moo taxoon ñu naan li gën bu taxawaay bi amatul maanaam euh, rakkaa yi bari moom mooy li nga xamante ne moom mooy lu gën mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la daan def maanaam su noppee loolu mu ne wa yar kawte da mu daal di rukkoo nag maanaam maanaam mu julli rakka tey ne ñaari rakka qabla lu jiitu salaatu fajr julli fajar gi maanaam li mu ci namm nag mu julli suba bi maanaam da daan julli fajar ñaari rakkaay fajar yi loolu bokkul ak fukki rakka ak benn yi moo tax boo day fukki rakka ak benn mëneb na ko defee noonu ne bu mooy day julli guddi gi après fajar gi fekk muy xar mu daal di julli ñaari rakka tëdd la maam di xaar heure ngir ñu mën a julli mun a summa topp yattaji'u mu daal di tëdd ala shaqqihi ci wàllam al aymani gu ndeyjoor gi hatta mbete yatihu mu dikki ko al munaadi aji noddu gi li salaati ñu julli maanaam ki nga xamante ne moom mooy Seydina Bilal euh, radiyallahu anhu daal di liqaam maanaam loolu lay tekki fii maanaam ngir mu mun a julli kon dañuy gis ne euh, boo ko xoolee loolu boo ko xoolee noonu da ngay gis ne kon euh, julli gi mu daan def maanaam tëdd gi mu daan tëdd nag borom ko xobi rahmatullah wuute nañ ndax. Euh, dafa nekk tëdd goo xamante ne ngir euh, euh, ngir noppalu la wala boo tëdd la goo xamante ne tëdd goo jëmmi boppam sunna la maanaam te le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon lu mu baaxoo di ko def loolu mooy teg leneen sunna la wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari indi woon na ko hadith numéro six cent vingt six indi na ko hadith numéro neuf cent quatre-vingt-quatorze <coughs> indi woon na ko tamit mille cent dix-neuf Euh, dana ko indiwaat mille cent trente-neuf mille cent soixante mille cent un mille cent soixante-deux ak trois cent dix imam Muslim in na ko ñaari yoon sept cent trente-six ak in na ko sept cent quarante-trois imam Abu Dawud in na ko hadith deux cent deux mille deux cent trois mille trois cent trente-cinq mille trois cent trente-six mille trois cent trois imam At-Tirmidhi in na ko quarante imam An-Nasa'i in na ko six 1696 1721 1726 ak 1762 imam Ibn Maaja in na ko xadis numéro 1198 ak 1358 imaamu Maalik in na ko xadis numéro 380 315 imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi ko ñu gis naa waa saabu ko tobo setta ñoom ñëpp in nañ ko rahimallahu al-jamii' mina baabu tarki qiyaami na mariidi baabu bunte ngi nii boo xamante ne day tegtal tarki qiyaami bàyyi nga xamante ne moom la ñuy bàyyi qiyaamu layli lil mariidi ngir ngir ñeel aji feebar maanaam moom mooy ci feebar boobaa nga xam ne donte baaxoo woon na di julli euh, <coughs> di def xiyaamul layli ngir sàmmoonteeg wér gu yaramam mu daal di bàyyi xiyaamul lay léegi ba keroog muy daal di wér waaw maanaam boog mu woyofal ko maanaam mu bàyyi ko wala boog mu woyofal ko ngir ne tamit maanaam loolu du yàq li nga xamante ne moom mooy habitude bi mu am wird bi mu am loolu moom moo tax tamit ki nga xamante ne dafay jël wird maanaam wirdam dañ koy tànnaloo su fekkente ne dafa feebar su ko neexee mu def ko su ko neexee mu bàyyi maanaam loolu dañ ko koy tànnaloo rek dégg nga euh, dégg nga loolu moom lay indi fi mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab lay haddasanaa Abu Nu'aym te moom al imaam al Fadl ibn Dukayn al Mulaa'i al Kuufi rahimahullahu ta'aala nekk waa Kuufa mu ne qaala haddasanaa Sufyaan te moom mooy ibnu Sa'id ibn Masruq as-Sawri rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala di imam bu mu ne an al-Aswad te moom mooy Abu Qays Aswad al-Aswad ibn Qays al-Abdi euh, al-Bajali rahimahullahu ta'ala maanaam euh, nekk waa Kufa euh, tamit di imam bu mag boobu qaala annahu qaala sami'tu dégg naa Junduban te moom mooy al-imam mooy Sayyidina radiyallahu anhu Jundub ibn Abdullah ibn Sufyan al-Bajali Euh, radiyallahu taala anhu di waa Kufa ginnaaw ga tam mu nekkoon waa Basra euh, radiyallahu taala anhu dañ koy wax tamit Jundubul xayri euh, radiyallahu taala anhu moom di saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu doon wax naan istaka jàmbat na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa lam yaqum te taxawutoon maanaam naafilawul woon guddi laylatan benn guddi aw laylatayni wala boog ñaari guddi maanaam am na ñaari guddi yoo xamante ne Euh, naafilawul woon euh, te loolu dinañ gis ci euh, bunt bi hadith bi di ñëw ne la taxoon naafi maanaam li nga xamante ne moom mooy wàll gi ko daloon maanaam ci yan circonstance la woon mooy bi ummu jamil ñëwoon maanaam ne ko borom a bi nag ci kan moo ko wax waaye li gën a dëgër mooy ne ummu jamil moo ko wax muy jabaru abu lahab maanaam moo ko waxoon ne ko yow daal dama gis ne daal si sa seytaane gi moomoo la sa seytaane gi daba dalaa baax maanaam te fekk tabbat yadaa dafa wàcc naam tabbat yadaa daa wàcc euh, mu daal di ñëw ne ko yow man ngay saaga ah, da nga may da may saaga mu ne ko déedéet yàlla moo wax li mu wax ci yow mu ne ko ah baax na waaye mu gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaari fan yi ci tegu mu feebar mu ñëw ne ko yow sa seytaane gi bàyyi na la damaa yaakaar ne seytaane gi la dugg moo la ba yenente bo subhaanahu ne ko mukk loo waxoo rëgg waaw maa waddaaka rabbuka wa maa qala mm-hmm. waaw mu ne kon xadis bi kon imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat léegi ci xadis numéro mille cent vingt cinq euh, quatre mille neuf cent cinquante quatre mille neuf cent quatre vingt trois imam Muslim indi ko xadis numéro mille quatre-vingt-sept ñaari yoon imam ko xadis numéro dix-huit mille quatre-vingt-seize dix-huit mille huit cent un dix-huit mille huit cent quatre ak dix-huit mille huit cent six kon dañ gis ne waa xadis bi waa sa ñaari ko solo wëlif ñi nga xamante ne ñoom ne ashabu sunan rahimallahu al-jami' wa qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathana Muhammad ibn Kasiir te mooy Abu Abdullah al-Abdi di imam wa Basra rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbarana Sufyaan te moom mooy ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri eh, an al-Aswad ibn Qays te mooy an-Naxa'i eh, al-Abdi al-Abdi mu ne an Jundub ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu muy al-Bajali saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam radiyallahu anhu annahu qaala mu ne ihtabasa maanaam téye na boppam yéexee naa ñëw Jibril sayyidina Jibril alayhi sallallahu alayhi wa sallam ala nabi ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat mu daal di wax maanaam nga dañuy malaaka yi dañuy wax sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax alayhi salaatu wa salaam wala alayhi salaam comme ni ñu koy waxee ci yenente yi alayhi salaatu wassalaam euh, donte li gën a siiw ñuy wax ci yenente bi moom mooy sallallahu alayhi wa sallam ci des ñu naan alayhi salaam wala yu waaye euh, donte waaye mënef na koo wax ci malaaka yëpp naka noonu noonu lañ ko mën a waxee ci yenente yëpp ah, alayhi salaatu wassalaam moom mu ne fa qaalat mu daal di wax imra'atun benn jigéen min Quraysh ci Quraysh te moom mooy Ummu Jamil comme ko gisee léegi ab paa yéexe na alayhi ci moom seytaanu bu seytaanee bi maanaam moom euh, loolu tamit benn mbir la boo xamante ne ñu nekk ci yoonu seytaane daa iman maanaam dañuy jàppee ni ki nga xamante ne moo nekk ci yoonu yàlla moom seytaane la àndal maanaam ngir ne euh, diingat yu métti yi muy diingat loolu mënta nekk lu dul ne nitu seytaane la moo tax euh, parce que lu tax parce que lu bon li muy diingat dañuy jàpp ne sunu maam yi nii lañ ko fekkee woon maanaam nekkee woon kon ana lan moom moo tax moom mu ñëw bëgg fee jëlee lii nga xamante ne sunu baaxu maam la ak sunu maam yi lañ ko xamee dégg nga sama papa man ci lii la nekkoon nan la mën a jàppee ne sama papa li mu nekkoon baaxul wala yu mel noonu maanaam ñoom noonu la ñuy gisee fekk sa papa nag dëgg-dëgg mën naa nekk ci lu baaxul maanaam te papa yi ñëpp la nag loolu maanaam kenn génnu ci maanaam lenn rek kay ne mooy ndax dëppoo nag li yàlla jàngal wax waaw wala déet bu fekkente ne dëppoo na ci lu baax lan ne bu dee dëppoowul nekkum ci lu baax ak ku mën a doon ñoom ni fa fa mu daal di wàcc wadduha borom subhaanahu wa ta'aala wadduha wal layli idhaa sajaa maa wadda'aka rabbuka wa maa qalaa maanaam wadduha waat naa maa ngi giñ ci yoor yoor maanaam ngir leer gi mi leer maanaam kon nu borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy boroomu mboolem leere te yoor yoor moom mooy bu ñuy joxee exemple ci lu leer nañ danaan ka shams duha mi ngi mel ni jantu njolloor jant lu yoor yoor maanaam lool mooy wal layli waat naa ko ci guddi gi isa sa ja bu muuree lépp ci lëndëmayam maanaam moom mooy tamit mbir yi li nga xamante ne moom mooy lu leer ñu ngi nii yenente bi sallallahu alayhi wasallam li muy indi yëpp dafa leer naññ kon moo waat ko ci yoor yoor googu maanaam ngir ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam li muy indi dafa leer naññ te leer amma li nga xam ne moom mooy guddi gi moom mooy yéen xamoo leen ko sallallahu alayhi wa ngir ne moom dafa lëndëm maanaam dafa dafa muuru dafa nekk koo xamante ne dafa laqatu carrément moo tax ngeen ñeme koo wax lii ngeen koy wax waaye bu fekkonte ne dëgg-dëgg maxaamam la feeñal ci yéen kon ba tey alku ngeen maanaam wal layli iza saja waaye li leer mooy lan maa waddaaka bàyyiwu la rabbuka sa borom wa maa xalaa te bañu la maanaam euh, wa maa maanaam kaaf bi dañ ko def ko woon ngir mu am euh, euh, ngir euh, kii bi am maanaam sajaa bi am maanaam mu nekk loo xamante ne day nuroo ni muy jeexee a boobu mooy wadduha wal layli iza sajaa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala laaxiratu xayrun laka minal uulaa wala maanaam nga gis ne yooyu yëpp ngir mu nuroo mu daal di indi wa ma qala maanaam loolu moom moo tax noonu maanaam borom bi subhaanahu wàccee ko noonu hadith ah, bi imam al-Bukhari kon gis nañ ko léegi indi na ko hadith numéro mille cent vingt-quatre dina ko indiwaat quatre mille neuf cent cinquante quatre mille neuf cent cinquante ak quatre mille neuf cent quatre-vingt-trois wallahu a'lam mu ne baabu tahrid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala salati al-layl wan nawafil min ghayri ijabin maanaam baabu bunte ngi nii boo xam ne day leeral ne tahrid xirtal bi nga xamante ne moom la xirtal an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ala salati al-layl ci julli guddi wan nawafil ak di naafila min ghayri ijaabin ci loo xamante ne àndul ak war maanaam loolu day tegtale ne naafila guddi maanaam nekkul loo xamante ne lu war la donte yenente bi sallallahu alayhi wasallam xiirtal na ci jaam ñi maanaam te loolu ah, am na yi nga xamante ne moom la indi mu nekk musnad muy ñeenti xadis yi insha allahu taala yëpp maanaam dinañu leeral soit maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam day xiirtal ci naafila ci ci ci julli guddi ak ci naafila waaye waaye yeneen yi di leeral tamit ne warul maanaam ah, boroom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhi wuute nañ ci yan ñoo koy tegtale ci xadis yooyu waaye bu ñu xoolee xadis yi muy indi yëpp dañuy tegtale dañuy tegtale ñaar yëpp wallahu aalam a ne wa taraqa maanaam fëgg na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fatima sayyidat fatima wa ali ak sayyidina ali eh, alayhim assalaam laylatan ak guddi li salaat ngir julli maanaam fëgg na leen ngir ñu julli ci guddi maanaam nga xam ne dañ leen bàyyi fekk ñu nelaw mu fëgg leen ne leen julli Euh, dina ko ñëw xadis bi dina ko indiwaat ci kanam léegi waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay gis ne maanaam wax yi day tegtale ñaar bu njëkk bi moom mooy xiirtal gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu jóg ngir ne ay nit baax waruñoo mel comme ñeneen ñi ci def dañoo war a am loo xam ne dañ koy yokkoo comme euh, comme maanaam mu nekk naafila wa mina al-layli fatahajjat bihi naafilatan laka maanaam ngir ne asa an yab'asaka rabbuka maqaama mahmuuda ngir nga mën a am maqaama bu kawe bu gërëmu ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam nga gis ne kon mu da ngaa war a yokk say ni ngay jaamoo yàlla waruloo yam ak ñeneen ñi ci def maanaam mu fëgg leen kon ngir ñaar ñii daraja ju am du kawe bi nga xam ne moom lañ amee ci borom bi subhaanahu wa taala loolu muy benn ñaareel bi ci def moom mooy mu ci leeral ne nekkut lu war te lii wane ne warul loolu dana ci ñëw ci di ko tekkale maanaam insha allahu taala ci xadis yi nga xam ne moom moo ci ñëw mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad ibn al-Muqaatil te moom mooy al marwazi rahimahullahu taala muy abul hasan al-baghdadi summa al-makki mu ne qaala akhbarana abdullah te moom mooy ibnu al-mubarak al-marwazi rahimahullahu taala muy abu abdurrahman al-marwazi mu ne qaala akhbarana ma'mar te moom mooy ibnu rashid al yamani as-san'ani mu ne an az-zuhri mooy imam muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri gis nañ ko léegi an hind bint al-harith muy al-Farrasiya al-Qurashiya gisoon nañ ko euh, euh, rahmatullahi alayha an Umm Salama mooy euh, ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha Hind bint Abi Umayya al-Qurashiyya al-Makhzumiyya radiyallahu ta'ala anha di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha anna nabiyya naka Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam istayqaza dafa yeewu ak guddi fa qaala mu daal di wax ne subhaanallah tuddu ma gàcce waa mana mu ne subhaanallah gàcce ngaalaam ak borom bi subhaanallah tuddu na ma màggaay ak sell teg borom bi subhaanallah maanaam maa ngi seede di gëm di dëggal di wóolu ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dañ na ci mboolem melo yi maanaam yu matadi maanaam euh, moom buur yàlla subhaanahu wa mu ne maaza ay waaye ana lan mooy li nga xam ne unzila moom la lañ wàcce al-laylata guddi gi minal fitnati ci fitna maanaam ci guddi gi fitna gu màgg giñ ci wàcce lii lu mu doon maanaam loolu maanaam mooy euh, ngir màggaay gi nga xamante ne moom la màgg euh, te loolu mu daal ne wa maaza ak maaza ay waaye li nga xamante ne lan mooy li nga xam ne unzila wàcceef na ko minal xazaa'ini ci ay ay ay ay magasin trésor ay trésor maanaam ci ay ndëxanteef maanaam al minal xazaa'in ci ay ndëxanteef mooy ay magasin trésor maanaam loolu tam dafa bëri maanaam euh, loolu muy muy mu nekk loo xamante ne lu ko lu lu lu da cee jommi maanaam maanaam dans le sens da cee da ko yiim moom borom maam yenente bi sallallahu alayhi wa mu ne man yuqizu kan mooy yee maanaam kan mooy yee sawaaxibal xujuraati boroom yi jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoom moom appartement yi maanaam appare appa appartement yi mooy kër yi nga xam ne mooy këram yi moom ah mu ne yaa rubba maanaam nga gis ne fii da nga gis ne ko ci ilm ci kitaabul ilmi ah maanaam fi muy waxee ne maanaam ci di yee guddi gi nit ñi pour ñu jàng voilà mu ne ba mu ne yaa rubba ak a kaasiyatun ñoo xamante ne borom yi maanaam ñuy sol yére lañ fi dunya ci àdduna aariyat nekk ñu aji rafle fil axirati ci àllaxira maanaam nga gis ne fii daf ko indi ngir leeral ne kan yee ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, kër kër ci ci ci pancré yi maanaam moom mooy daf leen yee ngir jàngal leen wax ji loolu moom moo tax mu indi woon ko ci kitaabu leen waaye tamit ngir ñu bañ a nelaw maanaam ñu julli la loolu day tegtalee maanaam ñi nga xam ne noonu lay xirtalee maanaam soxna yi ci ñu jug guddi di naafi la te lii tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lay tegtale mooy li nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim sopp lañ ko ci di ki nga xamante ne moom mooy maanaam nit ki boroom kër di yee soxnaam naka noonu soxna si di yee boroom këram ngir ñu mën a naafi la guddi te bokk na tamit li nga xamante ne moom lañ ci wax su fekkente ne euh, da koo yee mu bañ maanaam mu jël wis ndox maanaam ko wis ko ci xar kanam bi maanaam ngir euh, mu woyofalal ko ak maanaam mu mën a yeewu waaye mu bañ koo bàyyi noonu rek rawatina nag bu dee julli fajar la maanaam mu bañ koo bàyyi noonu rek muy nelaw di nelaw di nelaw ba ja rawatina ba jant bi jóg maanaam daal di bu toog rek daal di waa xam nga rek jigéen ñi da ngay war ñoom xam nga rek ñoom ah, maanaam bañ bañ a def noonu beneen bi maanaam lii tamit day tegtale tamit ne kon euh, dañ xiirtal na ci waaye day tegtale ne du farata parce que li tax li muy wanee ni du farata itam moom mooy ne su doon farata la du xew-xew bii mooy tax mu ne nañ leen yee maanaam lool tamit da koy tegtale wallahu a'lam maanaam hadith bi imam al-Bukhari indi woon na hadith numéro cent quinze <coughs> dina ko indi woon hadith numéro trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf cinq mille huit ak sept mille soixante na ko hadith numéro deux mille cent quatre-vingt-seize imam Ahmad indi na cinq cent quarante bokk na ci yi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari wéetoo Muslim Euh, rahimahullahu ta'ala euh, ba noppi nañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñaar ñoo ko ci indi mu imam al-Bukhari imam at-Tirmidhi amma imam Muslim imam Abu Dawud imam an-Nasa'i imam Ibn Majah ñoom indi wuñ ko rahimallahu al-jami' wa qala bil isnad al-muttasil fi awwal kitab li haddathana Abu al-Yaman al-Hakam an-Nafi' qala akhbarana Shu'ayb ibn uh, Dinar uh, al-Hamsi 'an az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri qala akhbarani Ali ibn Husayn te moom mooy Ali ibn Husayn ibn Abi Talib ñu koy waxee muy Zaynul Abidin euh, Abul Husayn mooy dàqante wala Abul Hasan wala Abu Muhammad maanaam mu gën a siiwee ci Zaynul Abidin moom mooy euh, nitu yàlla bu mag boobu radiyallahu ta'ala anhu gane àdduna trente-huitième année ginnaaw ga daal sallallahu alayhi wasallam génn quatre vingt quatre-vingt-quatorzième moom ak waa fuqaha sab'a yi ñoo bokk année yi ñu génn àdduna euh, radiyallahu ta'ala anhu anna ibn Ali muy baayam maanaam nga xamante ne euh, euh, muy ray euh, subta nabi sallallahu alayhi wasallam di rayhan nabi sallallahu alayhi wasallam bokk ci ñoo xam ne ne sangi waa aljanna yi ci ndaw maanaam kenn ci ñoom ñaar muy sayyidina Husayn radiyallahu ta'ala anhu muy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane adduna ñeenteelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi génn adduna juróom benn fukki at ak benn ci bisub Ashura mooy soixante et unième année ci yow Ashura ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca Karbala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee euh, ca wetu Kufa maanaam euh, foofu lañ ko boomee radiyallahu ta'ala anhu mun axbara moo xabaara anna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mooy dañ koy wax Abul Hasan muy Sayyidina Ali ibn Abi Talib ñu ko Abu Turab amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna quarantième année maanaam nekk imam bu mag boobu radiyallahu anhu comme niñ ko gisee nekk kenn ci xulafa'ur rashidun yi axbarahu moom moo ko xabaare anna rasulullah naka da maam day gis ne waa ahlul bayt ñoo solo hadith bi imam az-Zuhri moo ko solowee ci ñoom euh, mu daal di mu bokk ci maanaam nusxa bi nga xamante ne moom la Euh, imam az-Zuhri ndax Shuayb moo ko daan bindal te maanaam yi mu daan yónnee maanaam Shuayb ibn Dinar moo daan bindal imam az-Zuhri lettre yi mu daan yónnee ci kilifa yi autorités yi léegi abul yam maanaam lettre boobu maanaam nusxa boobu nga xamante ne ay ensemble hadith yooyu moom la Shuayb moomu jël maanaam jox ko jàngal ko ki nga xam ne mooy abul yaman moo tax léegi. Eh, càllale googu abul ya haddathana abul yaman qaala akhbarana shu'aybun an az-zuhri maanaam loolu moo tax ñu gis bari mu ne anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam taraqahu da koo fëgg wa fatimata moom ak sayyidat fatimata bint nabi alayhi salaam maanaam doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laylatan ak guddi fa qaala mu ne ko mu ne leen ala tusalliyaani xanaa doo leen julli maanaam kon gisoon nañ maanaam mi ngi leen ciy xiirtal xanaa doo leen julli fa qultu nee ko ya rasulallah e eh yow ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam anfusuna suñu bakkan yi bi yadillahi ci loxol yàlla la nekk fa iza bu bu bu ko an yaba maanaam bu ko soobee an yaba sana ci bu deqal ñëw maanaam ñu yeewu ba sana danañ yee maanaam nga gis ne nelaw guddi gi maanaam loolu tamit day tegtale ne nelaw guddi gi tegtalewul ne nit ki amul cër ci yàlla war a baaxul maanaam lool tegtalewul loolu itam dégg nga euh, kon lii tamit da koy da koy da koy da koy maanaam nga xam ne euh, ñu nelaw ñoom dañoo nelawoon waaye ba mu waxee loolu fan sarafa <coughs> mu daal di dem moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam xëy na jamono ji nga xam ne kul naa moom lañu ñu wax zalika loolu wala mu yar gerte dellu si waatul illa yee jëm ci man xëy an dara maanaam tontuwuma dara te dellu si waatul di ñu di ñu waxaat di ñu fëgg loolu tamit day tegtale ne euh, naafila yi kenn du ci forcer nit ñi maanaam dañ leen ciy xiirtal rek waaye dañ leen di bàyyi après maanaam kenn na waaye war ngay def lii da war di def nii da ngaa war def ne déedéet farata yi kay ci la ñuy dañ nit ñi ak yooyu waaye amaa naafila yi dañ leen ci dañ leen di wax ngëneel gi ci ak baax gi mu baax ba pare bàyyi leen ak seen aafiya maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jaaru moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkutoon di insister bu ñu waxee lool rek ñoom danoo moom daa daa di dem su ma topp nee na sami'tuhu ma di ko dégg woo mu wallin mu ngi wane ginnaaw maanaam ma ngay dem yadribu di dóor fax lahoo euh, luppam maanaam daal def nii wa huwa yaqulu fekk mu ne wa kana al insanu akthara shay'in jadala waaw loolu léegi li nga xamante ne euh, la wax ne yàlla daal wax na dëgg maanaam da ngay gis ne day def iqtibas maanaam di jëlee ay kaddu yu nekk ci alquran mu di ko nettal mu di ko wax <coughs> naan wa kaana nekk <coughs> al insanu doomu <coughs> aadama akthara shay'in lu ëpp ci mbir yi jadalan day day day dàgge maanaam nit lu ci bëri bëri bëri wax ko dara rek mu ne d'accord naa loolu dafa raar maanaam lu ci ëpp day dàgge maanaam day dàgga sante quoi day day day werante maanaam dafa bëri nit loo ko wax rek mu ne la waaw mais voilà maanaam loolu dafa bari ci nit moo tax euh, doonte nag aaya bi li taxoon li taxoon mu doon wax mooy yéeféer yi maanaam al insaan fi yéeféer yi moom moo gënoon a tax ñuy wax waaye nag def na ko loolu moo lay wan ne aaya yi léeg mu wàcc ci yéeféer wala ci yéeféer yi ba pare jullit ñi war am am ci cër maanaam lii tamit da koy tegtale dégg nga euh, hadith bi imam al-Bukhari dina ko indiwoon hadith numéro 4724 ak 7347 7465 imam Muslim dina ko hadith numéro 775 imam an-Nasa'i dina ko hadith numéro 1611 1612 imam Ahmad ibn Hanbal dina ko hadith numéro 571 575 705 ak 900 maanaam dañu gis ne kon ñi nga xam ne ñoom ñoo ko indi mooy imam al-Bukhari imam Muslim ak imam an amma <coughs> imam euh, Abu Dawud imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' muna qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilay maanaam ñaari xadis yi di ñëw ñoom ñoo bokk jëmmi càllale gi nga xamante ne moom la ñuy amee maanaam muy a qaala haddathanaa bi qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilay euh, moom mooy at mu ne euh, Abu Muhammad qaala akhbaranaa Maalik mooy imaamu daarul hijra Maalik ibn Anas ibn Maalik Euh, mu ne an ibn Shihab mooy az-Zuhri biñ doon wax léegi an Urwata mooy ibn Zubayr ibn Awwam an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha qalat in kaana mu ne in kaana dëgg dëgg in dëgg dëgg kaana daan na nekk maanaam in fii du du du sart ya waaye li muy tekk moom mooy tawkiid ya day dëgëral maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan na nekk koo xam ne la yadaw da daan bàyyi al amala benn jëf wax wate fekk moom yoo xam bu soppoon na an yaamala ci muy jëfe bii ci moom maanaam nga gis wax ji mu tàmbalee mooy wane ne li mu nar a waxe di te moom mooy naafila guddi gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam dakaa soppoon mu nekk loo xamante ne dakaa bëggoon lool maanaam loolu mooy wane ne lu ñuy firtal la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam lépp loo xamante ne da soppoon lool bëgg ko loolu moom ki maanaam ñàkk ci maanaam maanaam ñàkk koo jox cër ñàkk koo jox gëdd moom mooy xamoo lu am lu am solo maanaam loolu lay tegti la rek beneen bi ci des tamit moom mooy ne euh, waaye nag yeneen bi daal le fait que mu di ko bàyyi loolu lay tegti la ne du farata mu ne waaye nag loolu boo xoolee mu ne xasiyata ragal gi muy ragal an yaamala ci muy jëfe bi ci moom an naasu maanaam nit ñi di ko jëfe fa yu farata bu ko defee ñu koy farataal alayhim ci seen kaw ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu saxeet ci di def dara loolu noonu nga xamante ne moom lay sax di def day bu fekkente ne rawatina alquran dafa wàcc ci di ko wax comme fii mu ne xubil layla illaa qalilan yenente bi sallallahu alayhi wasallam su doon mus ko woon bàyyi benn yoon def na ci dégg ne dafa war maanaam lu tax ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam rek maanaam moom ci jëmmi boppam ay waxam ak ay di nekk loo xam ne attey yàlla la ci kaw nit ñi loolu moom <coughs> mooy tamit màgg nga xam ne moom la màgg fa borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne waa ma sabbaha waaye julliwul naafil maam muy naafilawul moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam subhata naafila duha yoor yoor xatt benn yoon wa inni te man la usabbihuha daan naa ko def daan naa ko naafila yoor yoor maanaam ànd ne xadis bi li muy li li maanaam ci waxu yoor yoor lay wax waaye imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko indi ngir naafila yi yoor yoor mook naafila yi nga xamante ne ñooy naafila yi guddi ñoo nuroo ñoo ñoo bokk ay atte waaye sauf que naafila gi nga xamante ne mooy yoor yoor bëccëg lañ koy def la gi nga xamante ne moom mooy euh, guddi gi maanaam naafila lay guddi gi maanaam maanaam mooy xiyaamul layli ko guddi lañ koy def te nit ki koy def day daal di nëbbatu kon nit ñi mën nañoo bañ a xam ne yent bi def na ko sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari indi ko comme que bëccëg nit ñi mën nañ koo gis waaye guddi gi nit ñi duñ ko gis moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam daan naafila guddi gi ba pare bàyyi yoor yoor gi waaye julli gi yoor yoor dafa am gëdd gu màgg noonu moo tax sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma daan ne bés daan ne nag am na benn sunna boo xamante nit ñi rey nañ ko maanaam rey nañ ko yal na yàlla yërëm ki ko dekkal moom mooy julli yoor yoor moo tax moom mu ko daan julli waaye fii tamit sayyidat Aisha radiyallahu anha daf doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam li tax doonu toon def maa ngir ne nit ñi buñ ko doon gis dañ ko koy royee te buñ ko royee bu yàggee dañ koy dañ koy continuer di ko def te dinañ loolu moom mooy jëmmi li tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam continué wul doon julli lan taraweexe parce que su ko doon def rek day daal di nekk farata ci nit ñi su ko nit ñi doon gis mu koy def moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam di doon def ay mbir yoo xam ne da daan làqatu di ko def wala boog daf ko daan defee foo xam ne nit ñi daanuñu ko gis waaye sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na waaye man mii moom daan naa julli yoor yoor dégg nga xadis bi imam al Euh, dina ko indiwaat xadis numéro 1177 imam Muslim na ko xadis numéro imam Abu xadis numéro 1293 imam Malik na ko xadis imam Ahmad ibn Hanbal euh, moom indi na ko lu bari maanaam dañu gis ne kon waa ashabu kutubu sitta euh, ñoom imam maam ñett ñoo ko jël Muslim ak imam Abu Dawud amma ñeneen ñi sax muy imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ak imam Maaja ñoom indiwuñ ko beneen bi moom mooy ne ñoom ñëpp ku ko ci indi benn yoon rek nga ko indi ba mu des imam yoon rahimallahu al-jamii' <coughs> mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil ilaa awwal kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Yusuf mooy at-Tinnisi qaala akhbaranaa Maalik ibn Anas ibn Maalik an Ibn Shihaab mooy az-Zuhri an Urwa ibn Zubayr mooy ibn al-Awwaam an Aysata ummul mu'miniin nday way gëm ñi radiyallahu anhaa anna anna Rasuulullaah ne naka ndawal Yàlla li sallallaahu alayhi wa sallam salla julli na zaata laylatin ci ab guddi fil masjidi ci ci ci jumaa ji fa salla mu daal di julli bi salaatihi ci julleem gi naasun ay nit maanaam daal di topp ci ginnaaw julli suma topp salla mu daal di julli minal qaabilati ci ëllëg sa maanaam ci beneen bi ci tegu fakkasura mu daal di bëri annaasu nit ñi suma topp ijtama'u ñu daal di dajaloo minal laylati ci guddi gi as-saalisati ñetteel ba aw raabi'ati wala ñeenteel ba ñu dajaloo falam yaxruj waaye génnul ilayhim jëm ci ñoom rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñeenteelu guddi gi génnut moom yenente bi sallallahu alayhi wa falamma ba nga xamante ne asbaha ci la xëyee qaala mu ne qad dëgg dëgg ra'aytu gis naa allazi li nga xamante ne sana sanaatu moom ngeen jëf maanaam daje ngeen daje ci jumaa ji ngir ñu naafila gis naa ko de man gis naa ko waaye walam yam naa ne waaye dara xañ moom minal xuruuji ci génn gi ilaykum jën ci yéen lu illaa ludul an ne naka man xasiitu damay ragal am tufrada ci ñu faratal ko alaykum ci yéen maanaam nga kon lëkkale na ko ak xadis bi weesu te moom mooy julli naafila gi moo tax julli taraweex gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam def ko ba nga xamante ne nit ñi dañ koy mën a roy di julli ci ginnaawam amma julli gi nga xam ne moom mooy te julli qiyaamul layl nga xam ne moom néegam lay nekk kenn du ko ñëw moom bu boobaa doon na ko def maanaam loolu moom mooy différence entre ñaari mbir yi bu boobaa tamit loolu day tekkale xirtal gi ñuy xirtal nit ñi ci ñu julli julli googu waaye ragal gi ñuy ragal mu nekk farata loolu moom moo tax def ko beneen bi ci def moom mooy ne lii day tekkale ne mënees naa naafi la boole maanaam dajaloo di naafi la waaye nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhi soo leen xoolee globalement dañ koy dañ koy sip su fekkente ne maanaam euh, dañuy dajaloo ngir ngir maanaam ngir woote woo ngir rekk tamit ñoo xamante ne dañuy daje di naafila ngir rek maanaam bëgg a siiw maanaam wala boog di ngistal wala yu mel noonu wala boog dañu ragal ci ngistal maanaam loolu lu dem demee nekk ñu koy defee ci ay jàkka wala ci ay juma wala yu mel noonu loolu moom moo tax ñu di ko ci wallahu alam mu ne wa zalika lii fii ramadan ci weeru koor la woon loolu tamit day tegte la ne kon weeru koor di ci dajaloo di ci naafila loolu moom moo gën te loolu maanaam ñu def ko ci jumaa ji wala ci jàkke ji loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom moo gën te ñu jàng ci alquran bi yëpp tamit moom mooy li nga xamante ne itam moom mooy li gën hadith bi imam al-Bukhari indi woon na ko hadith numéro 729 ak 924 dana ko imam Muslim indi na ko xadis numéro sept cent soixante et un ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille trois cent soixante imam An-Nasa'i ko xadis numéro mille six cent quatre imam Malik indi ko xadis numéro deux cent quatre-vingt-dix-neuf imam ci ko jëlee imam deux vingt-cinq mille trois cent deux vingt-cinq mille quatre cent quarante-six vingt-cinq mille quatre cent quatre vingt vingt-cinq mille neuf cent cinquante-quatre vingt-six mille trois cent sept